wala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala kon muy wax xadis numéro huit cent un mooy xadis bi nga xam ne moom la tëje moom la tëje li nga xamante ne mooy buntu bi mooy buntu bi nga xam ne moom la ñu nekk euh, bu ama am solo bi mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man jarra sawbahu xuyalaa lam yanzur allahu ilayhi yawma alqiyaama fa qaalat ummu salamata radiyallahu anha kayfa tasna'u an-nisaa'u biduyuulihin qaal yurxiina shibra qaal idan tankashifu aqdaamuhun qaal fa yurxiinahu ziraa'an laa yazidna rawaahu abu daawuda wa tirmidi rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasanun saxiix mu ne wa anhu ta kat jëlee na ci moom mooy Ibnu Umar Abdallah ndax xadiis bi ñu jóge woon eh, ci moom la ko jëlee woon léegi nag ngir bañ di waxaat la même chose di tuddaan naan wa an Ibnu Umar ayda mu ne déet wa anhu kese. waaw annahu qaala radiyallahu anhu annahu qaala wala radiyallahu anhu ma annahu qaala qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu man képp koo xam ne jarra buubal na sawbahu lambaayu suufam yéeréem wala yéeréem muy xamis bi boobu day duggaale lépp xuyalaa ah muy buubu ndax lan mooy dépassé tëstëm ya non dee joor ya dee joor ya ndax ko lan rawatina muy laal suuf moom boobu moom moom boobu dañ koo jéglale <laughs> moom waaw di ko buubal suuf moom muy traîner moom <laughs> non lam yanzurillahu ilay kooku yàlla du du ko xoole jëme yawmal qiyaamati kañ lay xew fii mu leeral xam nga Seydina hadith Seydina Abu Sa'id bi radiyallahu anhu dane rek man wa man jarra izaarahu batara lam yanzurillahu ilay yàlla du ko xool waaye mu leeral ñu tax hadith yooyu romboon na tamit que ne yawmal la waaw mu wan ñu ne yawmal qiyaam la borom bi du ko xool yawmal qiyaama xoolu yërmande fa qaalat ummu salama yaay ummu salama radiyallahu anha nekkoon ci mbooloo mi daal di wax laaj di yaay jullit ñi kayfa tasna'u radiyallahu anhunna kayfa tasna'u an-nisaa'u bi dhuyulihinna mais yeneen saa mais jigéen ñi nan la ñuy def ak seen lambaayu suuf yi mooy ñoom yi nga xamante ne mooy yi nga xamante ne day euh, lang ci ñoom mooy seen yére ah ah seen robb yi la ciy laal mais loolu nag ndax xam na ne loolu jigéen ñi noonu la ñuy soloo waaw mais day day day day day day wàcc léegi nag bi mu laajee loolu xaala yonente bi saa salaam ne yurxiina shibra waaw waaw yonente bi alei saa salaam ne nañ ko gën a ñoom nañu wàcce lu tool ni empan waaw lu ëpp mooy góor ñi ci kambay ni mooy li gën fa gën a mooy extrémité fa mën a yem ci déjjoor jigéen ñi nag nañ jël lu toll ni sa loxo boo ko defee ubbi ko tuuti ah mel na kuy natt daal lu toll noonu en pas en pas lu toll noonu daal di koy eh, eh, eh, daldi ko ci nañ yokk lu toll noonu xaalat sayyidatu ummu salama ne yoneen saa sallam idan tankashifa aqdamuhunna e yoneen saa ah <laughs> yoneen saa sallam defee loolu kon seen kii yi day kii de idan bu boobaa tan kasifu de dina wuññeeku de ak daamu woon na de seen dëggu tànk yi day feeñ de dañ koy gis de qaala yonent ma saa saam ne kon fa yurxiinahu ziraan laa yazid na ne waa bu boobaa kon nañu ci yokk lu toll ne xasab lu toll ne xasab kude laa yazid na bu ñu yokk nag lool mooy bu ñu fannal yo foofu mooy xaalu jigéen ñi comme na imaam al-Hafiz na Hajar leera woon sa hadith kon laa yazin na buñ ci yokk waaw xasab lu tol ni kude ah diggante sa euh, euh, fi ngay raxas booy jàpp fi raxasu farata bi lu toll noonu sa loxo yi lu toll noonee zira xasab laa yazid na waaye bu dee lool buñ ci yokk dara après lool mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko abu daawud yal imaamu abu daawud as-sijistaaniyu rahimahullahu taala ah kon euh, euh, euh, wa Tirmidi ak al imaam Abu Isa at-Tirmidi rahmatullah alayhima wa mu ne imaamu Tirmidi nag bi mu ko solo ba pare da ne xadiisun lii xadiis la xasanun bu baax saxiixun boo xam ne bu wér la léegi laaj bi mooy ah taxriij est que ñoom ñaar doon ko solo premier njàngat dañ naan. <clears throat> dañ naan hadis bii de al imaamu Ahmad ibnu Muhammad daal di woon na koy solo lu jiitu woon moom solo woon na ko eh, na ko noon al imaamu an-Nasaa'i solo na ko ak al imaam ibnu Maaja rahmatullahi ala al jamii <clears throat> kon al imaamu Abu Daawud rahimahullahu taala mu ngi ko ci kitaabul libaas baabun fi qadri zayli waaw kitaabul libaas yéerab col ko yi ah buntu bi wax ci eh, eh, fi nga xam ne mooy eh, li suufe ci robb jigéen ñi ak col jigéen yi ah ana nan lay toll waaw nan lay toll foofu la ko indi waaw léegi al imaam mu ne rahimahullahu taala al imam Abu Dawud mu ne haddathana ah, mu ne haddathana nettali nañu Musaddadun muy Musaddad ibnu Musarbal ibnu Musarhad Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Yahya ibnu Sa'id mu ne nettali nañu Yahya ibnu Sa'id Yahya ibnu Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal rahimahullahu ta'ala an Sufyan moo ko jëlee ci Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahmatullahi alayhim qaala mu ne axbarani xabaarana Zaydun al-Ammi mu nekk ñu nettali mooy Zayd axbarani ki ma xabaare man dong Sufyan mooy Zaydun al-Ammi Zayd ibn al-Huwari al-Ammi Abul Huwaara aw Abul Huwaari al-Qaadi juge la woon al-Basri rahimahullahu ta'aala an Abi Siddiq an-Naaji moo ko jëlee ci Abi Siddiq Abi Siddiq an-Naaji muy Bakr ibn Amr la tuddoon am ñu ne non Ibn Qays la Abu Siddiq an-Naaji en tout cas la sii woon al-Basri dëkkoon fi nga xam ne mooy Basra an Ibn Umar moo ko jëlee ci Abdallah Ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abdullah abu Abdirrahman al-Madani radiyallahu ta'ala anhuma qaala raxxasa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ummahaatil mu'miniina fi dhayli shibran thumma istazadnahu fazaadahunna shibran fakunna yursilna ilaynaa fanazra'u lahunna ziraa'an Allah mu ne fii raxxasa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa permettre waaw dafa jox permission. dafa jox permission kan moo joxe permission rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam li ummahatil mu'minin ñeel ndayu way ngëm yàlla yi waaw ah ñeel ah ndayu euh, ngëm yàlla yi muy soxnaam yi fi dayli ci wàcc seen yére yi shibran lu toll ni ampa thumma istazadnahu ginnaaw gi ñu laaj ko ñu dolli fa zaadahunna shibra mu dolli leen shibra fa kunna nekkoon nañ yursilna ilayna doon yónni ci ñun fa nazra'a lahunna ziraa dañu doon yónni ilayna fa nazra'a lahunna ñu daal leen defal lu toll ni ziraa lahunna ziraa léegi hadis bii nii nii ko imaam euh, euh, ki solowee imaam Abu Dawud man na tax nit jàpp ne mbir euh, du loolu que ne chibre ah anna al muraada comme li Ibn Raslan wax mu ne az-zaahiru anna al muraada bi chibre wa an yakuna hadha al qadr ala qamis rijal ar-rajuli la annahu zaa'id ala al-ard voilà léegi loolu Ibn Raslan mu ne li feeñ mooy chibre bi mu tudd fii muy ampa ak zira bi mooy lay nekk li nga xam ne mooy yokku ci bu dee selon góor gi fi muy yemle ah mooy tëste que ne loolu du nekkul ne day laal suuf waaye loolu mooy foo mu jaamu jarul mu laal suuf parce que quand bay ni boo ci tegee lu toll ni am pas loolu ci boppam day laal suuf yàlla tere lu toll ne xasab mooy day buubu moom la boo fàttale ko hadis bii dañ koo gisoon imam al-Hafiz ci la doon waxee doon wax naan euh, góor ñi dañoo am xaalay ni xaalu istihbab mooy bi nga xam ne moom lañ sopp te mooy an yaqtasira bi izari ala nisfi saq mooy mu yem ci nisfi saq comme niñ ko gis ci hadis yi génn sànq waxaalu jawaaz ak boo xam ne possible na wa ila ilal ka'bayni mooy mu dem ba ci ñaari déjjoor yi waaw mu ne wa kadhalika lin nisaa'i xaalaan naka noon jigéen ñi dañu am ñaari xaal xaalu istihbaab xaal boo xam ne mooy dañ ko sopp wa huwa ma yazidu ala ma huwa jaa'iz lirrajuli bi qadri shibr mooy li nga xam ne day yokk ci li yem ci góor ñi mooy ci tëstan yi lu toll ni ampa waaw léegi loolu wa xaalu jawaaz ak loo xam ne lu possible ba bu xat bi lu toll ni xasab waaw léegi nag mu ngi noonu kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër loolu la yonent saa salaam di wax fii al imaam Abu Daawud as-Sijistaani nii la ko solowe kanta al imaamu euh, euh, at-Tirmidhi moom moo indi lii kaddu yi nga xam ne moom la imaamu Nawawi indi même bu dee am na quelque yokk yu ci nekk al imaamu Tirmidhi Abu Isa rahimahullah mu ngi ko indi ci abwaabul libaas an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fii jarri zuyuuli nisaa mu ne haddasanaa al-Hasan ibn Ali al-Xallaal mu ne ki ñu nettali mooy al-Hasan ibn Ali ah, muy al-Hasan ibn Ali al-Xallaal muy al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Hudhali Abu Ali ñi ne Abu Muhammad al-Makki al-Hulwani ar-Rayhani al-Khallal nga xam ne moom si yoo ci al-Hulwani rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdurrazzaq mu nekk ñu nekk sama Abdurrazzaq di Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani al-Yamani wa Abu Bakr as-San'ani rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarana Ma'mar ki ñu xabaar mooy Ma'mar bi Ma'mar ibn Rashid wa Ma'mar wa waladul Mubarak Ma'mar ibn Rashid al-Azdiyu al-Haddaniyu Abu Urwa as-San'ani al-Yamani rahmatullah alayhi an Ayyub moo ko jëlee ci Ayyub gis nañ ko ci jotaay bi bi ci taw Ayyub ibn Abi Tamim ak Kaysan as-Sakhtiyani da jotaay mooy hadis bi daa bëgg a wax bi ñu génn Abu Sa'id Abu Bakr muy Abu Bakr al-Basriyu rahimahullahu ta'ala an Nafi' moo ko jëlee ci Nafi' mawla Abdullah ibn Umar radiyallahu anil jami' Abu Abdillah an ibni Umar mu jëlee ci Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man jarra thawbahu khuyala lam yanzur Allahu ilayhi yawm al-qiyamah fa qalat Ummu Salama fa kayfa yasna'na an-nisa'u bi dhuyulihin qala yurkhina shibra fa qala idhan tankashifu aqdamuhunna idan tankashifu aqdaamuhunna qaala fa yurxiinahu ziraan laa yazidna alayhi voilà nii lii mooy li nga xam ne moom la al imaamu Nawawi laa yazidna bële dajee teg alayhi fii mu ne imaam adna uh, Tirmidi yi mu ko solo mu ne haadaa hadiisun hasanun saxiix lii de mooy ah, ah, imaam. mooy xadis la boo xam ne xasanun bu baax saxee bu wér moom la imaamu Nawawi ne wa qaala xadisun xasanun saxiix kon nag mu ngi noonee kon ah, loolu lu ama am solo la ah xam nga xadis bi mooy xadis bi ñu ñoom imaamul Buxaari yooyu solo woon ah te ñu gisoon ko fi tamit gisoon nañ ko ba man jara saw boobu xuyala lam yanzurullahu ilay yawmal qiyaama waaw mooy waa Shaykhaani solo nañ ko sauf que yokk bi moo ci amul comme ni nga xam ne noonu la amee fii euh, euh, euh, comme ni ñu ko gisee fii wallahu taala aalam kon kon lii nga xamante ni al imaam al xaafis nag wax na lu am solo foog naa tuddoon nañ ko bi mu yonent mooy xadiis bi ngi sànk Euh, mu ne raxasa rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ummahatil mu'minina shibran thumma stadnahu fa zaadahunna shibra ah fa kunna yursilna ilayna fa nadra'u lahunna zira'a imaamul hafiz mu ne yokku bii daa yokku day eh, leeral ke ne fa hadi riwaya qadru zira'i al-ma'zun fihi wa annahu shibrani bi shibri al-yad al-mu'tadi mu ne zira boobu xasab boobu du xasabu eh, li mu yokku njariñ fii mooy riwaa imaam Abu Dawud bi bi nga xam ne moom lañ gis sànq ah foofu da ne imaamul xaafis te moom lañ tudd sànq mu ne li muy yokk mooy lan dafa dafa indi njariñ ci xadis boobu que ne hadihi riwaya qadra diraa al ma'zur mooy li nga xamante ne mooy xasab bi nga xam ne moom lañ mën a yokk nan lay toll bi ñu permettre loolu mooy chibrani que ne chibrani ñaari chibre la bi chibri mooy ñaari ampa ci chibre al yadil mu'tadila mooy loxool koo xam ne ku diggu dóomu la mooy bu yonent bi alayhi salaatu salaam ah mooy sauf que yii dane dañu ko doon yónni waaw ko loolu day wane ne kon al-Mu'tazila la gii du yonent bi alayhi salaam kese parce que yonent kii euh, Ibnu Umar radiyallahu anhu dane yon ñoom jigéen ñi fa kunna yursilna waaw nekkoon nañ doon yónni ilayna fa nazra'u lahunna ziraa waaw ah waxoon na al imaam at woon nag que ne ci al-Awsat eh, Seydina Anas mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam anna nabiyya moo defal eh, kii Seydina Sayyidatu Fatima shibran li Fatima min aqibiha shibran ah wa qaala defal ko ci ñaari shibr ñaari ampa moom so Sayyidatu Fatima radiyallahu anha doom ji ne ko lii mooy bu jigéen kon loolu lan lay niru mooy. moo tax ci euh, Abu Ya'la soloona foofu dana shibran min zayliha cibra aw shibra shibrayn wa qala la tazidna ala hada kon nag loolu te tuddul sayyidatu Fatima kon loolu noonu euh, euh, day wane ne kon lii al imaam al hafiz di wax ne li nga xam ne moom la indi njariñ mooy que ne shibr xasab bi ñuy wax zéran bi mooy ñaari bu ne da da yokku leen ci li nga xam ne mooy shibr mu ne ah mais yonent saa salaam idan tankashifu de idan tankashifu aqdaamuhunna qaala fa yurxiinahu ziraan waaw mooy loolu imaamul xaafis la riwaaye dañuy wane ne beneen ampa la ñuy yokk muy ñaar bu ko defee lépp di ñaari ampa mooy dañuy toll boo yokkee ñaar yëpp mooy tolloog mooy xasab ak xas euh, euh, ampa ak ampa boo ko boolee mooy tolloog ziraan bu ko defee mooy li muy wax waaw ne nag toll noonu waaye tekkiwul da jël ampa. ba pare après nga teg lu toll ne xasab dolli ko ci bu boobaa day buubu bu baax waaw waaye duñ ci man di deme day buubu waaye nee na riwaay yee day leeral te ne kon yokku gi li nga xam ne moom la ñu yokku noonu mooy ñaari chibray ni lay doon waaw ñaari chibre loolu euh, euh, euh, mooy loolu la al imam al hafiz ibn hajar daal di wax ne moom la riwaay bii ne fa nazra'u lahunna ziraa Euh, euh, euh, fa zaadahunna shibran fa kunna yursilna ndax ñoom bu ñu yónni woon seen kii yi ngir ñu leen koy defal mooy lan mooy ziraa yi lu toll ni ziraa lañ leen defal te ñaari te ziraa boobu boo defee empas yi day xaw a tolloog li nga xam ne mooy ziraa loolu kon ñaari empas yi ñaari shibri yi kon mu ngi noonu ci loxoy koo xam ne ku mu'tadi la loolu la kon wallahu taala alam hadis bii nag taxoon nañ ci ci hadis six cent seize mooy masalaay bunt bi bi ci gën a màgg mooy dañu fekkoon ñu defoon ko boobu bañ koy gis waxoon nañ ba si imaam alxaafis ne lii day wane ne mooy ñi nga xam ne dañu ne li imaamul mu tuddoon li imaamul yuy wax ne dañ koo sit ne dañ koo sit ne dañ koo sit que ne loolu ah fa tuqiba loolu kat que yaay ummu salama kat bi yonent saa salam waxee ne man jarra sawbahu xuyalaa lam yanzurullah ilay yawmal qiyaama lu tax moom mu laaj te ñoom xam nañ ne defuñ ko ngir fuukarewu pour jigéen ñi mu ne kon jigéen ñi nuy def yeneen saa saa idan tankashifu aqdaamuhunna kon seen seen kii day day day day génnaa yeneen saa saa kon ah, loolu lu am am solo la mu ne loolu day wane ne kon affaire bi daa joyal ñëpp parce que bu doon ne mbir mi euh, euh, kuy def xuyalaa kese la kuy réy réylu kese loolu kon yaay ummu salama doonuloo wax yonent bay saa saa mais kon jigéen ñi nu ñu def ah laa yanzuru llahu ila man jarra thawbahu xuyala yoneen sayyidatu ummu salama laaj waaw mais ah yeneen saa salam waa lu jigéen ñi di def loolu bu jàppul woon ne ñoom ils sont concernés moo taxoon man di ñu ne woon man di mooy góor ak jigéen ñi ci dugg moo tax imaam euh, moom la lool mooy euh, déggin bi njëkk moo tax yaay ummu salama jàpp ne moom ci la jigéen ñi ci lañ yonent saa salaam xamal leen ne nag góor lay wax ci isaar yi mooy na yem su saaq wala ba bu ma mënee dem na dem ba kambay ni bu jigéen bu dee jigéen nag fa kambay ni fa muy yem ñoom mën nañ ci yokk chibre loolu mooy li gën léegi nag beneen bi mooy daleen leen koo permettre mooy ñu yokkaat beneen mooy beneen chibre muy nga xam ne qadru ziraa lu toll ne xasab bu ko defee loolu moo tax làmbaay jigéen day buubu tuuti bu ko defee loolu léegi na no mais buy jaar fu sababu ñu ne déet yeneen saa saam xamal nañu ne bu jaaree foofu anna al arda tahur ah, kii li mu wax ne ah, eh, hadith sayna Abu Dharr bi ah, al eh, as-sa'id at-tayyib tahuru al-mu'min waaw maa in la in lam yajid al ma in lam eh, in lam yajidil ma walaw balagha ashra sinin aw kama qaal yeneen trois saa saa ne parce bu laab bi waaw mooy laabu waayu way ngëm yàlla wi way euh, ngëm yàlla wi bu dee trouvéwul ndox même bu dee ne mat na hein dix ans amul ndox suuf mooy suuf lépp loo xamante ne ci yére jigéen ñoo di buubu buñ jaaraatee ci foo xam ne daa bu jaaree ci si loolu day day laabal li nga xam ne mooy loolee ngay wax noonu ndax mooy tahurul mu'min wallahu taala alam léegi nag loolu te te teewul kene bu gisee ne fii moom sobe soo xam ne su leer la ay tuur ndoxa ngi nii kenn du ko ne ah, ay tuur ndoxa ngi lóor fii léegi bàyyi noonu séeréer bi nga buubal ko ci déedéet bu boobaa dañ naan ko fexeel noo xam ne nooy def ba bu mu laal séeréer yi voilà ndax loolu mooy siyaabaka fa tahir waaye bu dee yi nga xam ne manu koo maîtriser te loolu nekk fi bu tout le temps mu war di xëcc di def noonu lool day nekk masaq day dugg te lii dañ koo def ngir permission lu ñu joxe permission nag masaq waru cee am yenn masaq yi sinon dootul permission voilà waaw mooy ci cas yoo xam ne leer na que ne fii moom am sawang jii li yey tuur ndox la mu war a jàll mooy na fexe xëcc ba noo xamante ne nii Euh, euh, ay da ay ta ay yeelam damit du feeñ ay kiiwam dëgg tànkam yooyu mu xool nan lay def waaye da koy këti waaye bu mu ko bàyyi muy buubu ci euh, tuur ndox yooyee wallahu taala alam kon hadith bii nii dañ ciy gis leneen luñ ci mën a jànge mooy ngëri basaran boobu taxawoon nañ xuyalaa comme li imaamu Nawawi rahimahullahu taala waxoon ne yooyu benn la waaw li nga xamante ne mooy baat yooyu nga xamante ne euh, léegi liñ ko fi gis bari na mooy al xuyalaa ak maxiila ak al batar al kibru az-zahwu at-tabaxtur mu ne kulluha bi maana waaxid loolu la ulama u boroom xam-xam yi wax wa huwa xaraam loolu lépp dafa xaraam waaw mooy réeréelu rek waaw kon bokk na liñ ciy jàngale mooy aji jàngale bi bu dee daa jàngale loo xam ne ah kenn ci taalibe yi wala taalibe yi jàpp nañ ne ah mooy buñ defee nii amaana eh, man na jur leen na ci ñenn ñi amul droit am na droit mu laaj moo tax sayyidatu ummu salama eh, radiyallahu taala anha bi yonent saa salaam waxee neewul ah mooy yonent saa salaam xas naa wax ah lu mu wax nañ jàpp noonu rek waaw daa gis ne te tamit eh, ah, jigéen ñi bu boobaa moom nu muy demee ah comme que képp koo xam ne buubal nga te ñun il faut suñu mbir kon loolu dañuy wane ne il faut suñuy kii di buubal ndax ngir ñu def li nga xamante ne mooy yu waar yi saw aatikum ñuy man di euh, euh, nëbb comme la aaya bu di wax libaasan yéen niñ dañ leen a wàcceel libaasan yu waar yi saw aatikum ngir ngeen daal di mën a nëbb seen awra yi ay jigéen nag comme que ndëggu tànkeeg yooyu yëpp ci la moo tax sayyidatu Aisha euh, fa Ummu Salama daal di ne ah yonent may saa saam loolu bu ñu ko defee yonent bay léegi boolu moo tax mu ne ko fa kayfa yasna'u nisa yasna'na nisa bi ziwlihin ah mu ne ko yurxiina sibra lu tax muy wax lool mu ne idan tankashifu na konoonte kon day firéñ day wuññeeku seen dëggu tànk yi bu dul woon awra la doonu loon wax lool loolu dañ ko ci jànge te taxawoon nañ ci boobee waaw këne loolu awra la waaw dëggu tànk ci jigéen warula feeñ léegi nag lan nga may xalalatal pooj ak moleek ñu ne ko fang ci biti naan c'est la liberté wal iyaazu billah te Aïcha laa tudd Mariama laa tudd je suis propriétaire de mon corps j'en fais ce que ce que je veux wal iyaazu billah yal nañu yàlla yéwénal ñun ñëpp quoi te génn ñu ci prière akub rëy gis jàngale yonent bay saat saam nga ne ko fi dégg di toppatoo ay acteurs yoo xam ne ñoo ay actrices ak ñi nga xamante ne jàpp ne ñooy modèle de euh, féminité ci addina bi wal iyaazu billah nga xam ne lépp daara lay woote wal iyaazu billah a'aadana allah aslaha allahu nisaa'ana wa aslahan aslahana wa aslaha nisaa'ana yal nañu yàlla yéwénal yéwénal suñu jigéen ñi waaw allahumma rudd al mu'min al muslimina ila diinika maraddan jamila yal na yal na nga delloo ñun jullit ñi yal na nga ñu delloo ci sa diine ci delluwaay wu gën a rafet ba lépp loo xamante ne nii moom nga àtte moom nga digle mu nekk loo xam ne dañ koy def waa nekk ñoo xam dañ koy gërëm daldi nekk ñoo xam dañ ci wommatu ndax ànd ci gërëm li nga xam ne moom nga ñu digal loolu yàlla na nga ñu ko may yow borom bi tabaraka wa taala kon loolu dafa am solo waaw ñu gis ci leneen luñ ciy jànge mooy ñii jigéen bu baax li lay yitteel mooy nan ngay wóore say awra waaw loolu moo la war a gën a kaana yére bu bees bi xew lii tànnaax nii nangam déet yaay ummu salama gis nga yeneen saa salaam bi muy wax góor ñaa nga fa jigéen ñaa nga fa lan la def bi mu ñëwee lu wax bi mu nee rek képp koo xam ne man jarra saw ba waxu yàlla lam yanzurullah ilay lii ko njëkk xalaat mooy i seen awra yi nag ne kay fa tas na um ni saa kay fa tas na nel ni saa ubbi du yuulu in la yeneen saa salaam jigéen ñi lan la seen suufu làmbaay yi ah mu ne ko yur xiina shibra loolu tamit dañ ci xame mooy nañ taxawoon lool waaw liñ ñuy wax nii mooy nga gis yonent bi alayhi salaatu wa salaam kii yaa Ummu Salama li ko yitteel mooy ii awra yi kon bu boobaa suñu waa suñu awra yi mooy li nga xam ne dañ ñoo laaj dañ ñoo digal ñu koy nëbb waa bu boobaa kon day feeñ moo tax noonu ngay gisee ne jigéen ñu sell ñi saxaabiyaat yi looloo leen yitteeloon gis nga Sayyidatu Aisha radiyallahu anha hadis ba yoneen saa saam doon wax naan yawmal qiyaam tam ne yawmal qiyaam lay wax kat <laughs> borom bi day dekkil nit ñi ah ñu nekk uratan xufaatan uratan xurla <laughs> dañu leen di dekkil gisoon nañ fi hadis bi fii ci Riyad bi ñu dekk yawmal qiyaam nekk ñoo xam ne duñu sol dara duñu sol dàll te niñ leen nañu juddoo woon laata ñu leen di xarafal noonu la ñuy juddoo noonu la ñuy dekkee sirén Aysa ne mais yeneen laa salam góor ñi ñi ñi benn bërëb ñu mel noonu ah mais mu ne ko Aysa mbir mi ginnaa naa mooy mooy li ndax li mu doon wax loolu mooy suñu awra yi na ñuy def woon ñu jigéen ñi benn bërëb kenn tollu dara ñuy xoolante noonu mu ne ko Aysa mbir mi ginnaa tar loolu kenn talul sa borom bu elew ngay waaw <laughs> defal loolu ba yowmal qiyam la ñuy wax xaalu yowmal qiyam ñu nekk ñoo xamante ne nii ah li koy yitteel mooy ah bañ waxee loo xam ne gis na lii kat ah ak wuñ ñi awra am na ci Sayyidatu Aisha tiit ci saa si ne i yoneen saa sallam ne nii de mais léegi tttt haddis wala xaraj waaw ah, haddis wala xaraj waliyasu billah haddis wala xaraj waliyasu billah waaw ah, waliyasu billah kon di gis lii mooy mandargaay jigéen bu sell waaw waaw lii mooy mandargaay jigéen bu sell nekkul euh, di jaay wow bët <laughs> waaw hein di jaay wow bët loolu taxul nga nekk dara waaw taxul nga nekk dara taxul nga nekk lenn laa wax loolu dafa am solo waaw loolu lu am am solo la allahu akbar sayyidatu maryama alayhi salatu wassalam lu ko may lim doon suñu boroom dane wa maryama ibnata imran allati ahsanat farjaha waaw ba mu ko defee fa nafaxna fiihi min ruuhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin allah mu ne wa maryama ca suurat Tahrim fàttalikul te tuddal Maryam kan ibnata Imran di doomu Imran alayhim assalatu wassalam allati ma nga xam ne ahsanat farjaha sayyidatu Maryam li ko may lim doon mooy dafa wattu pëyam dafa wattu lépp luy awra lu góor mën a gis ci moom di ko bànneexoo ci moom kenn doonu ko woon teg ba jamais loolu lañu borom bi ne ba mu ko defee fa nafax naa fiihi ñu daal di ëf wal ci moom min ruuxinaa ci suñu ruux muy Seydina Isa ibn Maryam alayhi salaatu wassalaam wa saddaqat te ku dëggaloon la bi li nga xam ne mooy kaddooy borom bi mooy lépp lu boromam wàcce ak li nga xamante ne nii moom la moom la digle moom la digle da ko dëggal te da koo gëm te doon ko doxe waaw wa kutubihi gëm ay téereem yi mu yónni ci ndawam yi doon doxe njàngale ca nekk la nga xam ne mooy tere ca nekk mu koy sori wa kanat min al qanitin allah kon lii mooy lii la lii la moo tax jigéen ñépp buñ nekkee jàpp ne lii tax euh, euh, jigéen texe wala nekk koo xam ne ku màgg la fa yàlla defal lu la neex solo lu la neex deel dangal di seereel ah di meesu di def lu nekk di décolleté lu la neex après ñu tagg la ne la yow yow kay kenn gënu la waxu ngeen lu am de waaw sayyidatu Maryam yi borom bi wax nañu fan la kiiwe allati ahsanat farjaha dañ koy bàyyi lii leer nañ waaw waaw leer nañ ba pare bëgg am daraja yi sayyidatu Maryam alayhi salatu wassalam kalla summa kalla dañuy caaxaan dañuy caaxaan wala la waaw jigéen ñu baax ñi lool moo leen yitteel waaw moo tax sayyidatu Fatima doon na wax ah, ah. radiyallahu anha binti rasulillahi sallallahu alayhi wa doon na wax ne doon na wax ah li ko yitteel mooy loolu wa Maryam ibnat Imran mooy kon jigéen bu baax loolu ah. moo tax Sayyidatu euh, euh, Fatima waaw loolu lañ doon wax Fatima ah bint rasulillah alayhi assalatu wassalam mu ne jigéen gu baax mooy ki nga xamante ni laa yaraahu rijaal wala laa tara laa yaraaha rijaal wala tara rijaal du gis góor ñi góor ñi duñu ko gis boo koy wax léegi ñu ne ah mais c'est la réalité Fatimatu bint rasulillah alayhi salatu alayhi salatu wassalam li mu wax mooy dëgg ndax fitna yee rëy xam na li tax mu koy wax moo tax ñoom doonoo leen nekkul woon benn moo romb gis leen fa waaw ku am yitte doxal boo paree dem sa kër waaye di taxawaalu ci centre commercial yeeg marché yeeg fu nekk xew bokkii waaw ku am njulli sax ñu gis la nga taxaw lu xew rek te présent <laughs> waaye sori nga xam nga ne moo njàngaleem yonente waaye saab saab ak jigéen ñu yiw ña waaw léegi nag bul yaakaar mel ni nga mel yow faam waaye yow ku góor ki ba pare di di di di di di jéem a mel ni ñoom ibnu Umar ñoom Fatima ñoom Seydina Ali radiyallahu anil jami' ñoom dañoo tënku woon ci ndàngalem yonent way saa saa manoo ñëw en tant que góor hadith yi mu wax ci buubal sa yoon ci nga koy def te yaa ko tey kon li ñu waxoon rek bi ngay sol sa tuba yi sa te xam nga ko waxuma ko xamul ko xamul dañ koy xamal am na ñoo xam ne xamuñu pour ñoom dañoo gis yëpp di ko def waaw parce que gis na ñoom Serigne diw seen yére yëpp day buubu ma ne la ñooñ duñu modèle ñooñu gar ñoom bàyyi xel ci li ñuy jëf waaw seen yére yu rëy yi ñuy sol ku ñu jaar muy furux furux di ngand yaatu loolu du modèle seen kumm yi <laughs> waaw <laughs> ngan di maas yoo xamante ne nii fukki boppul xaj nañ ci man nañ cee ñawal seen doom bu euh, imaamu Shawkaani yi ne woon seen doom bu <laughs> seen doom bu ndaw wala ab jirim yéere ab jàllaade ma ne am na ñoo xam ne waxuma la seen doom bu ndaw rek ku am 17 ans mën nañ ko cee ñawal <laughs> loolu lépp teguwul ci li nga xamante ne mooy njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw loolu lépp du benn modèle yow mi nga xam ne danga ne ñoo ñooy say sëriñ nga gis ñoo xamante ne ni ñu ko fi waxa woon ñu ngi doxal lii yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax nga leen di saboter parce que sa sëriñ yi melul nii bu dee xam nga yow da ngay nekk yéeféer parce yaa ngi saboote lu yeneen saa salam meloon ak njàngale waaw waxoon naa la kon nañ de faire très attention waaw modèle mooy rasulullah laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatul hasana te mooy civilisation waaw dafa nekk yoo xam ne dafa bizarre ci ñoom ba buñ gisee ku soloo noonu ni su sa ñu ngi koy a gis sax xamuñu parce que ñiñ leen dañ leen di nax ñi naan ñoo yor diine ñi ñoom ñoo daanaka yeneen saa salam ñëw seen kër lay day u ñoom ci bopp amul kenn ku ci niroog yonent saa salaam du ci biti du dara bu dee côté sikkim xuuf nañ ko te ñenn ñu du dañoo ñàkk sikkim bi am nañu ko ñoo koy wax saa su ne te ka meroon noonu ci yonent saa salaam ba mu ñëwee yonent saa salaam xool ka ñëwoon xuuf sikkimam wat ko yonent saa salaam dafa ñëw yonent saa salaam nangu koo xool tourner fële ba pare ne ko ñu leen tos kare ñenn leen moo leen digal lii ñu naan Kisra rabbi moo ma ko digal suñu borom. bi Kisra moo ñu ko digal mu ne ko man nag sama borom boo ma digal may wàññi sama naanu yi sama moustache yi tey bàyyi sama sikki bi mu mu mu sëq waaw noonu la la yonent saa salaam meloon te meloon noonu xoof sikki ma bëgg ko woon a gis bëgg ko woon a xool ñu ne la kii mooy sëriñ bi gën a mag moo fi nekk mooy borom jamono ji te saabu kii yee ngeen gis moo dàq xuus sikki benn côté yére yi amul dara lu niru yonent saa salaam ci biti te ni moo mel sa biir moo raw waaw ndax wa yatba'u adh-dhahira adh-dhahiru wa yatba'u adh-dhahiru ma qad batana li Cheikh Cheikh al-Khadim waxoon alayhi ridwanul baqi al-Qadim day topp li bidi bidi bi day topp nekk ci biir te wax nañ la ko fan yee loolu hadith Yonent saa salaam la inna fil jasadi mudgha waaw suux woowee nekk ci yaramu doomu aadama nga xam ne bu baaxee lépp baax bu bonee lépp baax mooy xol daa fekk ni mu mel xol bi noonu moo la moo rawati kon nag mu ngi noonu c'est rare nga gis koo xam ne mu ngi me mu ngi mu ngi génn gaam ba pare correct ci wàllu xolam loolu bariwul te bu nee loolu léegi yàlla génn ko ci waaw mais koo xam ne noonu at mi yëpp noonu la mel ba pare di ko revendiquer ba pare di xeet ñi nga xam ne ñoo nekk ci sunna yonent way saa saam ñi niroog yonent saa salaam wal iyaazu billah waaw wal iyaazu wallahi billah kon hadis bi euh, bu am am solo la ah. moom la imaam daal di tëjee buntu bi nga xam ne am na solo lool ah, ah, kon bii di ñëw insha allah dañuy dugg ci buntu bu bees chapitre bu bees muy chapitre cent vingt insha allahu taala ba léegi ci kitaabu libaas ah ba léegi ci kitaabu libaas bu boobaa nag eh, eh, nañ bàyyi baax ci foofu insha allahu taala kon ci kaw noonu lillahi alhamdu wal minna